muy wax xadis numéro six cent quarante non six cent trente-quatre mu ne wa anha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala inna allaha rafiiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'tii 'ala ar-rifqi maa laa yu'tii 'ala al-'unfi wa maa laa yu'tii 'ala maa siwaahu rawaahu muslimun rahimahu allahu ta'aala kon al imaam al xaafizu an-Nawawi ginnaaw bi tegee xadis bee mu teg ci beneen xadis boo xam ne bii nag imaam Muslim moo ko solo mu ne waana mu ngi jële ci kim jële woon xadis sànq di sayyidatuna Aisha radiyallahu anha wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala al-jinaan al-ulaa maskanaha wa ma'waaha radiyallahu anha mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na inna allaha dëgg-dëgg yàlla da rafiqun dafa nekk koo xamante ne nii ku dal la ku teey la ku dal la yuhibbu rifqa daa bëgg ak dalu ku teey wa yu'ti ala rifqi te dina joxe ci ak teey maa loo xam ne laa yu'ti du ko joxe ala al ci ak dureté waaw ak ak mettital li muy joxe ci teey du ko joxe ci mettital ak taral waaw wa ma la yu'ti ana ma siwa waaye it dina joxe ci ak dal ak teey loo xam ne du ko joxe lu lu wute du joxe loolee lu wuteeg teey mooy li muy joxe ci teey du ko joxe ci leneen waaw Allahu akbar mu ne rawaahu soloona hadis bi muslimun al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy kan moo ko soloo keneen dañ naan la xadiis bii de imaam muslim mii moo ko soloo <coughs> parce que ñeneen eh, leneen lañ solo mais bokkul ak <coughs> dëgg-dëgg lii wax jii al imaamu muslimu abul xuseyn eh, rahimahullahu taala kon moom mu ngi ko eh, kitaabul birri sila wal aadab baabu fadli rifq mu ne haddathana Harmalatu bnu Yahya at-Tujibi rahimahullah mu ne ki ñu nettali ñun Muslim rahmatullah alayhi mooy Harmala ibn Yahya di Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri rahimahullah àndandoo imaamu Shafi'i rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana mu ne xabaare nañu Abdallah ibn Wahb di Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlaahum Abu Muhammad al-Madani nekkoon mais taalib Imaam Maalik nekkoon Misr finalement rahmatullah alayhi mooy Maaliki bi qaala mu ne axbarani mu ne nettali nañu Haywa di Haywa ibn Shurayh ibn Sahwan ibn Maalik at-Tujibi moom it al-Kindi Abu Zur'a ñu ne Abu Yazid al-Hadrami al-Himsi al-Misri az-Zahidi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani ibn al-Had mu ne ki nettali man dong wa ibn al-Hadd Yazid ibn Abdillah ibn Usaama ibn al-Hadd al-Laythi Abu Abdillah al-Madani al-A'raj rahimahullahu ta'ala an Abi Bakr ibn Hazm moo ko jëlee Abu Bakr ibn Hazm Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari maamam lañ koy dàkkantele mais sinon Abu Bakr ibn Amr la du Abu Bakr ibn Amr mais Abu Bakr ibn Muhammad moo mooy avant Amr am na Muhammad d'abord ibn Amr mooy Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari al-Khazraji an-Najjaari al-Madani rahimahullahu ta'ala an Amrata moo ko jëlee ci Amra imaam Muslim mu ne yaani bint Abdirrahman muy Amra bint Abdirrahman ibn Sa'd ibn Zurara Abdullah ibn Awf eh, ibn Sa'd ibn Zurara saxaaba bu màgg ba radiyallahu ta'ala anil jamii <coughs> moom Amra eh, taalibe bu mag Sayyidatu Aisha bu jigéen ah, Amratu amrata yaani bint abdirahman an aisata mu jële ci sëriñam sayyidatu aisha bint abi bakr siddiq abdullah ibn abi quhafa ibn amir ibn amr abu abdillah ummu ummu ummu ummu abdillah radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ya aishatu inna allaha rafiqun yuhibbu rifq wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-'unfi wa ma la yunti ala ma siwa waaw nii la ko ëndee mooy mu ne inna allaha rafiqun kon ginnaaw bi ñu gisee taxrij bi kon xadiis bii suñu la kaaleeg bunt bi mooy baabul xilmi wal ana war rifq mu ne inna allaha borom bi tabaaraka wa taala lool ci turu yàlla la ar rafiq moo ko tuddee boppam ci turu yonentaam waaw waxoon nañ ci masala boobu inna allaha jamilu loolu mooy jullit bu ne daa war a gëm tey tudde borom bi tabaaraka taala li nga xam ne borom bi moo ko tudde al imaanu bima samma allahu bi nafsa waaw di gëm li nga xam ne yàlla moo ko tudde boppam soit ci alquran wala ci turu yonentaam ci benn ci yonentaam yi alayhi salaatu salaam ci lan nañu yonentaam yi alayhimu salaatu wassalaam loolu jullit bee ko war a gëm waaw lii dana inna allaha rafiqun waaw rafiq inna allaha borom bi tabaraka wa taala rafiqun waaw mooy dafa teey dafa dal waaw yuhibbu rifqa dafa bëgg ak dalaku teey ak clémence jëlee clémence il aime la clémence te dina joxe ci ki nga xam ne moom clémence la am ak dal la am loo xam ne du ko joxe ci koo xam ne day jaay al ak rigueur ak tar ak ak metti waaw waaye waxuma la ci kuy tar tar rek wa maa laa yonti ala ma siwa waaw mais loo xam ne dina joxe ci ak dal loo xam ne beneen qualité bu baax bu nekk boroom bi du joxe lu mel noonu li joxe fii waaw mooy lam la kay ñaari kii la mooy boo amee clémence yow buntu <laughs> yiw yépp day yow da ubbeeku borom bi dana koy ubbi mooy amul génn yiw gu ñuy wax boo xamante ne jaam bi nga xam ne lii mooy mooy meloom mooy jikkoom teey dafa dal amul benn buntu yiw tëju ci moom lépp la ubbi lépp la ko boroomam di ubbi waaw fu mu limité rek moom na xam ne moo fa limité boppam waaye borom bi limité wu ko fa de ndax ana inda dhanni abdi bii waaw borom bi nee na man maa nga fa sama njortal jaam nekk ci man kon nag na njort ci man lu ko neex yow ba nga dalee borom bi nee na yor suñu borom yonent way saa saam nee na inna allaha rafiqun waaw gis nga borom bi tabaaraka wa taala dafa dal dafa teey yuhibbu rifqa dafa bëgg lool ak dal wa yu'ti ala ar-rifqi ma la yu'ti ala al-'unfi wa ma la yu'ti ala ma siwaa yool ñu wax yool <coughs> ne ki dal ay jëfam yool yi ko borom bi di fay bokkul ak li muy fay keneen ku yor beneen qualité boo xamante ne dal amu ci ak qualité boobu mu baax waaw alors que mais boroom xam-xam yi dañu gën a dëgëral bu njëkk bi mooy <coughs> ak dal li muy àndal mooy nit ki bu dalee borom bi li mu ci àndal bu yiw yi mu ci ubbi nga xam ne benn dul tëju amul beneen qualité boo xamante ne nii beneen jikko bu nit di am en de dal boo xamante ne yow di nga fa am lu toll li ngay am fii amut waaw amul lu la borom bi tëjal bépp buntu yiw man nga koo fëgg te dee saloo bi insha allahu taala waaw léegi nag xanaa nga limité sa bopp jàpp ne waaw c'est pas pour moi waa bu boobaa yow yaa ko jàppe noonu te borom bi nee na man fa sama njortal jaam toll fi man laa toll fi moom na man lu ko no lu neex <coughs> moo tax waaw gis nga yii moo taxoon ma ne la yii nii bunt yi imaam indi yi bi yëg yi ci tegoo bi ci teguwaat ci xusnul xuluq rek la day détaillé xusnul xuluq waaw xam nga xusnul xuluq rafet jikko tem nga waaye loolu ko après waxoon nañ la imaam ibnul mubaarak waxoon radiyallahu waaye yii da koy gën a détaillé mooy arrif léegi nag ci biir rafet jikko mu ne la arrif ko nag boobu boobu mooy bi ci nekk ci kaw parce que borom bi la muy la la mu lëkkaale ak dal xéewal yi waame yi fruit ya mu lëkkaale ak bu ak dal lëkkaale bu ko ak lu moom waaw xanaa xamoo loolu moo tax loolu moo tax ñun yar yar jafe ñu <laughs> surtout en tant wolof ñoom laa xam ñoom laa gën a xam ñoom laay wax waaye xam naa tubaab yi tamit voilà parce dund naa ñoom kanam yaakaar naa ne bés boo dundee laa même même année yi nga dund Sénégal nga dund ko ci réewu tugal mi ñam kanam sawaay kenn mënatu laa wax yaw xanaa réewum tugal xamoo ko rawatina koo xam ne du yéen ki xëy da ngay da ngay dugganteel ñoom voilà loolu moom xanaa war ngeen ma koo mën a may moom gën nag nasaraan bi ah am na lu ma xam ci ñoom nag <laughs> waaw ak yama Sénégal képp laa def fi ay weer képp ci manqué ñu tolloo execo <laughs> waaw mooy boo seetloo même wolof yu dund fii nga seetlu ni ñuy yare seen doom yeeg tubaab yi nga xam ne c'est c'est c'est diamétralement opposé waaw ñun dañu foog ne yar xuural baat la ñàngal waaw gëdd waaw piitloo gone gi waaw naan fit wi waaw ñun noonu lañ ko jàppe xoolal moom Sénégal rek nga ta bu nee Sénégal bu ñëwee feneen noonu lay yare tamit ndax noonu lañ ko yare waaw gone yi mooy ñu ngàndi tëll sans discussion sans rien ñu bari lay wax bien sûr que c'est pas tout le monde alhamdulillah dóor tëll wala saaga wax wax bi ñaaw damay nangam tan nangam nga ciy dégg ñenn ñuy wax lool seen doom waaw mooy doom ji amul amour buy jóge ci ndeyam ak baayam ci wàllu wax wala jëflante amul même yooyu sax buy am sax dañ koy xam ak dañ koy xaw a camoufler loolu nag sori na lool jàngaleem l'islam ak yonent bi sallallahu waaw au contraire mooy sax li mu teg waaw moom daal relation bi mu am ak baayam relation de tension kese la ak ndeyam waaw tout le temps tension même muy wax ak moom dëgg day dégg ni tension bi di nekkee ci air bi ooy wax ju neex déedéet gëdd dafa dëgg gëdd tegat jalale bu ma waaw yee sax kaay añ moo tax kenn ci dut yaru ñoo tax bu ko dëgër bopp léegi nag nga bëgg yow ci kaw noonu ñoom ñu war a régler quoi nan la ñuy régler yow yeneen ay naasa ni ñu gën a xam suñu bopp yàlla yónni ko mu xam ñun yëpp mu yónni ko ngir lii la mu wax lii ñu ngi def le contraire ba pare bëgg am résultat bi nga xam ne ar rifq ci ànd ak moom loolu lay am manu la ne waaw moo tax xoolal rek suñu doom yi waaw xoolal rek. dañuy dëgër bopp ndax lan saay li nga ko bëgg yare moo du dox te nekkul ne ay gone gii moo mel noonu gone gi non non non non non ñun ñépp la ñuy gone yépp la ñuy maasale même ki ci teey gaaw mën a dégg ak yooyu dañuy mujj ba mu dëkkiis mujj dëgërloo ko bopp parce que ñun ñoo mel noonu waaw te nag al mar'u ibnu bi'atihi nit ci doomu li ko wër la environnement woon xanaa yonent bay saa saa waxuloon ne fa abawaahu waaw fa abawaahu yuhawwidaani aw yumajjisaani aw yunassiraani fa in kaana muslim fa muslimayni fa muslim waaw kullu mawludin yuladu ala al-fitra gone yëpp a yem amul ay gone tubaab yi ñoom dañoo ñoom boo dégg dégg daa fekk ñoom leen di yare noonu ah kanta suñu gone yi dañoo dëgër bopp de lu tax parce que ka yar ak yow miy yar tiib da ngeen a bokk lool ci sera moo tax résultat bi du bokk léegi nag ngeen def comme règle bi dañoo neex a waxal ñoom waxoolu am waxoolu am la wax am na ci tubaab yi ñoo xam ne noonu la ñuy doxale comme le comme le wolof comme le sénégalais durée ci kese ñoom itam résultat boobu lañ am sauf que ñooñu boo ko jëlee ñeneen ñi dañ leen ëpp voilà ñi nga xam ne privilégier le dialogue waxtaan expliquer leeral waaw xam ne mbindeef lañ amal la ñuy waxal quoi même bu dee xale la ñoo ko mag fu ñooy bàyyam dara mais sa doom la après mais boroom xel la ngay wax moom di ko expliquer mais ñu laaj buy laaj tëgal sa gémmiñ sa gémmiñ loolu mooy xoolal ma loolu waaw laaj kese du ñu nee dee laaj léegi lan nga bëgg li mu bëgg laaj dina dem bu internet amee muy dem internet bu demee bu boîte de Pandore yàlla fay fekk waaw musiba naaru laay bu demee lépp loo xam ne mais amul discussion bu muy mën ci kër gi lu mu bëgg wax ñu ne ko noppi lu mu bëgg laal ñu ne ko bal waaw lépp lañ ko tere te teguwul ci ay affaire diine de dañ ko ci njàmbaasaal rek naan diine lu xam nga ne loolu sori na ak diine. diine la wax doo waxtaan yonent bay saa saam bi gis nañu Abu Umayr <coughs> rakku Seydina Anas ñu ñëw la dem ci moom di waxtaan ak yaa Aba Umayr maanaam Aba Umayr xale yi ci mbedd yi di leen nuyu di raay seen bopp yi di leen ñaanal ñun da ngay romb doo leen faale bu ñuy fo. ku ma ci laalal sa kii bi rek. wala ku la kii rek nga daw paa bu toll yow ngay daw boo fàq saloon daanu loo def yëfi kilifa xale yëpp di la ree yeneen lay sax am da doon romb xale yi di fo ci mbedd mi loolu da moo ma sa am ci kaw suuf ku yaakaar ne léegi la xew walla façon ba ñuy ba rek kay wutee léegi ab bal la ñu yor di kajjak yoon mais la ñuy fo lool loolu lañ fekk mais yow nga bëgg boo rombee nag dóor benn benn ci sa dë sa sa kanam gi nag ñangal waaw waaw bu ñooy tudde pas allemand loolu daa am njariñ waaw loo wax saaga daq dóor ndàngam waaw léegi nag képp ku mel noonu na la leer ne sax yar dina jafe ndax la ndax inna allaha rafiqun yuhibbu rifq bi dafa dal dafa tey bëgg nga dal te yow doxaloo dal te wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unf te dina joxe def la mu lëkkaale ak teey nga xam ne lépp ay ubbeeku xolu gone gi day ubbeeku ci yow boo teeyee waaw dalay mën a déglu mu xam ne moom moom may nañ ko nopp il existe waxam compte même bu dee doo ko jëfee déglu ko mu wax nga ne ko waaw <coughs> mu joxe xalaatam nga def ah noonu nga gisee waaw man nag yaakaar naa ne xoolal jàpp naa ne loolu lu gën de xoolal ndax bu buñ ko doxalee nii yow nee nga nañ def nii buñ ko defee xoolal waa jële moom li mu wax ne noonu lay def kooku bu defee noonu yow ñu def nii yaakaar nga ne foogu mën a résultat bi am mooy xew mu ne waaw c'est vrai que ñun nee nañ dañuy forcer waa ji nee na moom itam moom nee nañ forcer dem nga ne ko man fooguma lool ndax waa ji ne day forcer te dañuy dajaloo dañuy benn yoon la kenn bëggula may sa bopp sa morom <coughs> boo bi ne bàyyi man li ma gis nañ continuer ah après moom mu reculer te waa ji nee na moo bañ moom du reculer nga ne ko man nag foogu ma ne noonu la li ma foog mooy gis nga nañu nañu nañu nañu bañ a engagé wu ci tali bi quoi wala nañu reculer may ko sinon dañ fi yàgg waaw gis nga moom il est déterminé bañ léegi nañ kenn bàyyi explique bu gis lool gis résultat bi léeg-léeg tamit <clears throat> dina baax li mu jàpp boo waxee bu mel ne convaincre nga def li mu wax. nga def li mu wax ba mu gis lan moo taxoon nga ne ko dul ji te mu def ci njàngaan yore tool yi sax daal dañ ko jëlee gis nga bu ñu leen encercler jógee Hawazin ghazwatu Hunayn dem ñu daw leen ak paas ak leen ñu yàgg woon nañ ngir ngir ngir siège bu yàgg yeneen sallallahu ne saxaaba yi li ma gis mooy ñu teggi siège bi ta dem ñu ne ko yore diwaan dañuy ñëw ba si ne doy boobu. ma ne leen baax na kon nañ kon continuer leen ci suba ga gaa yi xëy bi ñu kiiwee waa taaf ak kii ñu ne yeneen saa salaam kon nañ delloo mu reetaal leen. xam ne comprendre nañ léegi lan moo taxoon mu ne nañ dem <laughs> voilà mooy léeg-léeg loolu ay ay clé de yar la yoo xam ne rëq ak dalam la mënoon na ne man maay chef. man maay chef de guerre man maay yonentam yàlla man la yàllay waxal nee naa leen lañ dem eh, bu leen ma fonton am c'est quoi ça dem yàgg nañ fi ubbi wuñ nañ leen dem ngeen naan ma kii mais da topp ci li ñu wax kon ko du lu xaraam <laughs> man tax ma du lu xaraam lañ <laughs> leen dem ñëw fi gise ko la wasawirom wax waaw lan ñoom ci mbir yi loolu ko waxee yonent sa yow parent bi tamit wasawiruhum fil amr famille bi deel waxtaan ak ñoom ci décision yi ngay jël soxna seek sa doom yi rawatina bu dee am nañu xel ràññee nañu waaw du ay ay ay ay kópp wala ay konkorong yoo xamante ne tëgg kon kene nga nga ci war a mën a def ak di def say décision bu ñu waxee nga ne lu ciy seen yoon waaw xoolal wax yu ñaaw yooyu borom bi rek ci rifq lay def dina ci joxe loo xam ne du ko joxe ci ak tar ak dureté jaay kii te loolu lépp la gis nga noonu ñu mel suñu doom yi <coughs> suñu kër yi famille yi génnee ci mbedd mi noonu la ah, bu ma amee benn poste benn euh, kii <coughs> ndomba tànk ku ñëw foog ma jaay la won la ne man du sa borom parce que maa ne waaw mairie bi kese bu ma fi newee di defar extrait ku ñëw ma bëgg laa jaay ne du ma sa borom lu tax parce que on googu la dureté tarar googu mettital boobu nga xam ne jàpp nañ lépp daa war a metti ak tamit di jaay ne yaay diw loolooy tax waa ji bu nee ministre de l'intérieur c'est comme ça waaw noonu tamit la ko jàpp gars yi ne dañuy manifester mu ne kenn du fi manifester te tegu ko fenn ci wax ne kenn du manifester tegu ko fenn lu dul bëgg lu neex président wala moom la neex rek mu ne kenn du fi manifester waaw ba pare bu ci tegee ay kàcc nag naan amuñ assez de policiers ngir euh, encadre encadrer te gars yi bu ñu forcé moom mu am li ñu ëpp yu ñëw matele kooku du kàcc fàttale ko ci ñett ñi nga xam ne moom lañ gisoon keroog hadis boobu bu Seydina Abu Hurayra borom bi du wax ak ñoom te da leen di mere yawmal qiyaam te dinañ am buggal mu tar waaw ki nga xamante ne boole woon na ci ki nga xam ne imaamun kazzab waaw kooku wax naa la du imaamu réew kese de ministre de l'intérieur am ñu lu yaa jiite waaw directeur nangam ak <coughs> boo fi jiitee ñoo xam ne yow amoo benn kii benn intérêt fen leen dal yow yaa leen yaa leen gérer ba pare ngay kàcc kooku yow ci nga waaw wal iyaadu billah yow forcé te yow yoo xamante ne manoon ngeenoo discuter kii ñëw naa ah, da yéen a bëgg manifester li yéen a ko maye ci seen loi yi kay waaw ngeen waxtaan dëgg juboo ba wax ne bon man nag gis naa itinéraire bi ngeen bëgg duma ci d'accord parce que mag ak nangam commerce ya fa nekk ak yooyu damay bañ <laughs> ay trouble am ak yu mel noonu mais na ngeen ko defee beneen mais gars yi mooy doo ko def fenn lañ lay wax donc ndax lan brutalité bi waaw te noonu ministre bi demee président bi noonu lay mel day jël ay décision yoo xam ne maa tey dañ ko falee la pare si gars yi jàppe leen xaw ma ay mburu yu wow yoo xam ne poñse leen sànni ci poubelle bi rek a ci des du leen déglu du leen faale jàpp boppam kese di def lu ko neex. waaw lu tax lool da ngaa foog ne dafa daa xëy rek am daa fekk ci suuf noonu lañ mel ngi koy def ñoom ñu ngi koy def ñañu jiite lu mu daw ku nekk parcelle bu nga jiite lu toll noonu yaa ngi def ron fu bu bon googu waaw jàpp ne loolu mooy doxal dara te doxalu suuf waaw waaw loolu mooy am loolu mooy am bu ko defee nag bu dee ko côté parent bi ak yooyu ñoom alhamdulilah bu seen doom gisee noonu lañ mel yu bari dañ leen koy nëbb ñoom seen doom du bëgg def dara seen kanam te gis nga bu màggee am jamais ñoom ñu yëg jamais ndax parce nan lay yëgalee ku mel noonu mais y de lien bu baax amul amul lawul. al mahabba mbëggeel du moo lal sa digganteeg sa doom ji déedéet waaw waaw jàpp ne voilà c'est comme ça ma décidé jeex na waaw am nga fi ndaara yooyu ay toog après mu nekk kii war a marié ñu ñëw may naa la sa doomu nii sa doomu bàjjan ngi nag loolu waxi la loolu lépp joxoon fu la léegi nag bu bañee bu ndaw ah mais waaw waaw waaye nag man nag ah loolu yéeme na de mais man commencé ah, lu ñaaw lu ne wax ko après ñu gis imaam bi wax ak moom mu naan walla di jéema moral xale bi walla xam nga moom ay ay ay waajur waajur moom xeer la doom nen la ma ne loolu du waxu dara loolu yéena ko wax loolu waxu dara laa wax dadu diine way <laughs> kan moo la ne waajur bi daal moom lépp lu mu jël rek na doom gi nangu après ñu ne daal walla comme ça diine du diine laa wax neel seen seen cosaan seen aada la sa gëwuma seen aada xanaa noonu lañ doon doxale wa inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'urf waaw wa ma la yu'ti 'ala ma siwaahu moo tax da ngay gis jëkkër bi bés bu amul relation mahabba cofeel ak rahmat soxnaam du mas a nekk confident am tam jamais femme bi ay secret du ko wax parce que mais wanoo ko lu tax muy am confiance ci yow dañ koo mayu sax mayu nga ubbeeku gum la ñemee amul yow daal boo amee sa sa sa plaisir animalier mooy daal bëgg ngaa àgg ci moom daal nga ñëw def li àgg ci moom jeex na comme comme comme bàyyi ma yooyu di sëy ci mbedd yi quoi après jeex na quoi waaw continuer sa këjëg sa ñàngal ak sa yooyu mais lan nga bëgg kooku lan la mën a waxtaan ak yow balay wax ay secret manu la après nag ngay jàmbat ay kii di kaas waa du xudnu waa ñoom famille nangam ak nangam waaw moom moom ñeneen ñi la gën a wóolu mais parce que ñeneen ñi dina leen gën a wóolu waaw dina leen gën a wóolu parce que ñooñu ah rahma yërmande mahabba cofeel bi ñuy témoigner envers moom yow amoo ko waaw frère am yooyu waaw frère am yi lay waxtaanal waaw frère yi parce que ñoom minimum mën na wax ak ñoom am na nopp yu koy déglu alors que yow unf kese te bi wa yu'ti ala rifqi ma ah, wa ma la yu'ti ala ma <laughs> <laughs> <laughs> mooy mooy mooy kon nag yal nañu borom bi aslahana allah waaw wa iyyakum yal na borom bi daal di tëggaat suñuy jikko def ko jikko yonent bi alayhi salatu wasalaam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ndi hadis bi ci tegu